a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irraxmani irraxim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin amma bacd fa yaquulu rabbu tacaala fi suurati alqaarica suñu boroom kon di dikk ñun ci saar bi nga xam ne mooy alqaari'a saar bii moom Makka la wàcc mu suñu boroom ne bismillaahir mu ngi tàmbalee ci turu ki nga xam ne mooy allah di arrahmaani ki fees dell ak yërmande arrahiimi yërmandeem yaatu mu ne alqaari'a mu ngi waat ci bés bi nga xam ne bu ñëwee ndax raglu gu mu raglu day mel ni day fëgg dënnu nit ñi boo gisee nit ki dënn bi day jóg di jógu ko dal ndax lan ndax tiitaangeeg bés bii muy alqaari'a tur la ci turu li nga xam ne mooy yawmal qiyaam bés penc yi mal qaari'a mu ne ko anakan moo la xamal lan mooy mal qaari'a ay woy bés boobu moo raglu te garaaw de wa ma adraka mal qaari'a ana kan moo la xamal boog yow rasulullah alayhi salaatu wassalaam mal qaari'a ana bés bii ma lay tuddal fii muy bés pénc ndax am na ku la ko xamal waaye ndax xam nga ko ndax xamal nañ la ko yawma yakuunu an-naasu kal faraashil mabsuus mu ne bés boobu bés la boo xamante ne nii nit ñi dañuy baree baree baree bari man li lëppaa lëpp yu ñu wasaaree parce que loolu moom yomb naa comprendre ndax boo xalaatee nit ñi ñi nga xam ne ñoo juddu ñépp te dund ci kaw suuf diggante Seydina aadam ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba ki nga xam ne mooy mujjee faatu ci kaw suuf loolu boo imaginer nit ñooñu te fii dafa tudd nit ñi kese waaye du nit ñi kese waaye jinne yi it ci lañu mooy nit ñi jinne yi dañuy baree baree baree baree bari dañoo tudd nit ñi kese parce que ñoom ñoo gin a tedd te buñ leen tuddee mooy jinne yaa ngi ci biir ndax ñoom ñépp la suñu boroom di xisaab ëllëg de ñoom la toggoon jëf ci kaw suuf fii ngir ñu jaamu ko bañ koo bokkaale bu ëllëgee nag mu ne bés boobu noonu yow ma bés la boo xamante ne nii wa yakunu naasu nit ñi dinañu nekk kal farashil mabsuus dañuy baree baree bari mel ni lëppaa lëpp yu fees dell yu ñu wasaare ñuy tasaaroo wa takunul jibaalu montagnes yi di nga gis montagnes yi kal ihni eh mooy boo gisee yow impression boobu lañ lañ lay jox mooy ne dangay yaakaar ne kal eh ni day mel ni gis nga witteen googu la nga xamante ne nii man manfuush muy witteen googu la nga xamante ne nii wala leen bi nga xam ne dañ koy dagge ci xar yi ci karawu xar yi mooy loolu noonu nga xam dañ koy defaree yéere kal ihnin manfush mel ni bu ñu tasaare ci loxoy nit ki nga xamante ne nii mooy boo gisee montagnes yi mooy rek boo gisoon nañ ko ci saar yi weesu woon que da ngay foog ne montagnes yi dañoo dëgër comme niñ leen niñ leen xamee woon ndekete yoo jonox kese la boo leen laalee dara doo ko fa fekk ne fa amma man saqulat mawazinuhu mu ne bu keroogee nag képp koo xamante ne nii diisoon na diis na keroogee ca bés boobale mawazinuhu li nga xam ne mooy ay màndaxem mooy ay balansamkat ba ñu jëlee ay jëfam yu baax teg ci benn côté jël jëfam yu safaanoo teg ci beneen côté yu baax yi ñoo gën a diis mu ne koo kële de fa huwa koo kële de fi 'ishatir radiya dina nekk ci dund goo xamante ne nii gu gërëmu la mooy dund gu ñu gërëm goo xamante ne dund gu gërëmu lay doon waay muy aljana wa amma man xaffat waaye kantaan daal ka nga xamante ne nii moom xaffat moom dafa woyof mawazinuhu way màndaxeem mooy ba ñu jëlee yu baaxam teg ci côté bii jël yu bonam teg ci beneen côté balance bi moom kat yu bon yi ñoo ëpp ñoo gën a diis yu baax yi kon nag bu yu bon yi ginee diis kon yu baax yi dañoo woyof moom la naan wa amma man xaffat mawazinu kantaa ki nga xamante ne nii moom ba ñu tegee ay jëfam yu baax jëf yu baax ya kat jëf yu bon yaa ko noot ndax dañoo woyof mu ne koo kële moom ana fu mu jëm mu ne fa ummuhu haawiya koo kële de moom jëmuwaayam ak delluwaayam mooy haawiya haawiya gi bokk na ci safara yi bi ci gën a metti ndax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ naan moom mooy safara bi nga xamante ne nii mooy bi gën garaaw ci safara yëpp ndax safara yëpp mooy di ñuy bari ay juróom-ñaari safara nga xamante ne bi nga xam ne daal bu mënoon a wax ne mooy bi gën a woyof te tax safara benn woyofu ci mooy jahannama mooy bi gën a féete ci kaw ndax kat ja mooy safara moom nooy gën a dem ci suuf muy gën a metti ndax ay kaaw la ay kaaw la de alors que àjjana nag contraire bi la mooy moom ay darajaat la mooy da ngay gën a yéeg mooy ku la gën sori ci kaw ci biir àjjana kooku moo la raw waaye nag safara moom contraire bi la mooy ku la gën féete ci suuf kookoo gi gën yées moo tax nit ñi buñ ñëwee foofale boo nga xam ne buñ ñëwee ña leen doon nax ci àddina taxoon jaamuwuñu woon yàlla wala ñañ doon doxal seeni intérêt ba tax ñu ne ñoom du ñu jaamu seen boroom buñ demee foofale donc dañuy xuloo ñoom naan rabbana arina alladayni adallana min al jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al asfalin mooy nit ki keroog ki nga xam ne moo ko sànk ci àddina toppoon ko te toppewu ko won yàlla toppewu ko woon yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaye toppe ko leneen lu wuteeg lii bu keroogee bu demee foofu waa ji du ko mënal dara te moom itam waa ji mooy du man dara day jéppi waa ji yéppi dañuy jéppi wante ba moom ni muy mujj wax danaan buuram bi ay way borom bi ki nga xamante ne arina buur yàlla waaye yàlla na nga wuñu wan alladina gaa yi nga xam ne adallana lalla zayni mooy ñaar ñi nga xam ne ñooñu sànk nga xam ne kenn ki ci jinne yi la bokk kenn ki ci nit ni la bokk comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne nit ku judd ku ne am nga xarin mooy am na ku la yàlla lëkkalal koo xamante ne ci saytaane yi la moom mooy lëkkaloog yow mooy nekk nag sa côté gauche lu bon loo lu lu loo kii lu bon lu ne mu naan la defal lii waay mooy boo toogee nga jekki mu naan la mooy yu bon yi rek la lay wax naan la defal lii malaaka bi nag nekk sa côté ndejoor naan la déedéet bu ko def moom it di la yenqiwal di la wax yi baax yi naan la di repousser ci lu baax na toog mu naan la jëlal kaamil bi nga jàng waaye seytaane bi moom danaan la mukk ay jël kaamil waaye jëlal ma ko xoolal télé bi war naa am ay programme quoi mooy moom ci yooyu la lay pousser yow nag boo ko toppee topp ko topp ko ba jaamuwoo yàlla moom ak ca nit ña ña la këla ci doon réeral ci nit ñi buñ demee foofu da nga koy jéppee jéppi léegi nag comme que mënaloo ko dara leen na rek nga man yi nga tourner ci yàlla naan rabbana éeyéey suñu boroom waay waay suñu boroom arinaa wan ñu alladayni ñaar ñi nga xam ne nag adallaanaa ñooñu sànk waaw ñoom ñoo ñu sànk moo ma sànk waay waay ñaar ñi ma sànk tey ñoo ma sànk te àddina ba tey baax la ma àllaaxira gi lu mu ne mel ni arina wan ñu ko pour def lan mu ne najalhuma bu ko defee moom nit kooku ginni kooku ma jël ko teg leen ci sama suufu ndëgg tànk waaw daa tahta aqdamina li naa min al asfalin ngir ñu bokk ñu gën a ndax moom xam na ne tey ku gën nekk ci suuf kookooy gën a metti le haawiya nag safara yépp mooy bi ci gën a suuf bi nga xam ne moo ci gën a naro nirul woyof te woyoful mooy jahannama ndax moo fekk ci moo nekk ci kaw kanta haawiya mooy ba ca suufa suufa suuf mu ne kon waa jii nag fa ummuhu delluwaayam haawiya mooy haawiya góogale ne wa ma anakan moo la xamal maa hiya kene safara soosu di haawiya moom mooy lan est ce que xam nga ko mu ne naarun safara la soo xam ne haamiya guy lakk ta lakk lakkam du fay wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in